bakkanam téye boppam ba du def loo xamante ne bu ëllëgee lu ñu rëcc lay nekk bu dee ci gaaw bi insha allah ñu fas yéene ànd ak alxasan jaxate euh, di ko xam ne mu ngi jàngale fële ci université bu Gaston Berger ca Ndar mu fas yéene àndoon ci an nizam ak tarbiya az-zinaxal yi muy système éducatif bu Sénégal muy wàllu njàng ci Sénégal naka lay doxe ak naka lañ ko tërale <coughs> insha allah ci loolu lay fas yéene ànd ak ñun bu dee ci dibeer ji ñu ànd ak sëñ Babacar Seck ci alama boodiya te mooy jaam yi nga xamante ne moo dox diggante nit ki ak ki ko bind bu dee ci altine ji insha allah ñu fa yéene dalal am amsatu jaxate ci min axlaaqi Seexul Xadiim mu fas yéene ànd ak ñun ci lenn ci jikko yi nga xamante ne Serigne Touba jikko woon na bu dee talaata ji ñu fas yéene ànd ak Serigne Lamine Touré ci alaaqatul insaan bil xayawaanaat mooy relation bi nga xamante ne moo dox diggante nit ki ak bàyyima yi bu dee ci àllarba ji te mooy fan bi nga xamante ne moom mujj ci ñetteelu ay bés gi ñu fas yéene dalal sëñ Seexuna Ka ci alkataatib alquraaniya te mooy daara alquraan yi kon li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Bay Jaañ ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom dafa fas yéene ànd ak ñun jàngat ko tey yàlla na ko ci yàlla dafa tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa الشيطان الرجيم المكين وصحبه وخير خديمه وأمته نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi sant cheikh ahmadul xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo yi ak ziyaare yi saaxibul fadila sëriñ tubaa cheikh muhammadul muntaxa di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam te wéral ay ciram te bàyyee ko am xelam ba mu àggale ay naalam ni mu ko bëggee te nu ànd ko moom di nuyu it barab bi di boroom daal mu xoti sëriñ Abbas Mbakke moom it ñu di ko ñaanal sunu borom tëbb ko kattan ak tawféex ba mu liggéeyal way juróom wa mooy lu kawe kawe njortam di nuyu it waa muassasatul wafa bi xuquqil iman di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko teg ci loxol sëriñ Ahma ak sëriñ Kara yi fi ne waaye ak sëriñ Xaadim sunu jëwriñ waaye it ak sëriñ Muhammad Mbakke ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi di nuyu bu baax ci barab bi sama sëriñ sëriñ Xalil Mbakke moom it di ko ñaanal bu baax a baax sunu boroom defal ko tawféex di am mbégte nag ci teew gi ñu teew fii ànd ak yéen liggéey bu mag bi ndax ni ko suñ karaa waxee rek fee ñu nekk lii rek lañ fay xeñtu te lépp nag ñu ngi ko royee ci jataay yi di topp émission yi tàmbali bi ba fi muy jeex ak mboolem niñ koy tërale yàlla dogal ci noonu yi lañ koy defe foofu yi kon ñu ngi leen di delloo njukkal ci loolu bu baax a baax di wax ne liggéey la boo xamante ni si li ngeen ci jariñ sax mën naa am ñi ma ko jàppe xamu leen ko njariñ la ndax dem na ba mën naa ne waxuma la yoon wi waaye àdduna bépp ñu ngi koy roy 2012 lañ ko tàmbali woon di ko def biñ koy tàmbali nii ngeen koy defee mënewuñ ko ni waaye dañoo xool ci ñu toll rek di def ajjuma june boobu mënuñoo defar sax ay ndogu waaye dañuy def bu buñ sëlmalee ajjuma rek tàmbali ba takkusaan ñu bàyyi waaye léegi alhamdulilah ñu ngi ciy def lu mat fukki bis ak ñaar ci biir koor gi te dañ ci organiser ay dogu kon loolu grâce yéen ñu ngi ci ñaanal ngeen amee ci lu kawe kawe seen njort te loolu nag laa xar wax ndax ku xam borom dëkk bi di Cheikh Ibrahima Fati li ko sunu borom subhaanahu wa jagleeloon ci mbaaxu sëriñ bi mooy jàng ak jàngale ak tarbiya muy li ñu bëgg a waxtaane muy loo xam ne day mel na turaas la fi ndax sëriñ bi moo ko waxoon ne ko naadaytukal yawma bi ibrahimu alim fatan yam faxuhu tafhimu yow ibrahima maa ngi lay wax ne la képp koo xam ne boo ko xamalee xamal nga am njariñ na xamal mu mel ne kon la Serigne Salif daan wax rek ne tërbiye ñi ko gën a aajowoo mooy kilifa yi muy doomi kilifa yi daa koy daal di koy misaal daal di wax ne ki nga xam ne dafa war a jiite ab général dafa war a jaar ci armée bi ba noppi loolu mooy tax nga mën a xam sew sew yi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey boobu kon ñu ngi leen di sant bu baax di ànd ak nag suñuy mbokk suñu mag sëriñ Xaafiya ak sëriñ Baye njaga ak sëriñ Ndiaga Diagne waaye ak sëriñ Cheikh mu njaay ñoom ñëpp ak sëriñ mu Ndiaye ñu ànd ak noonu wettu nañu ci yoon wi kon ni ko suñ Kara waxe nu fas yéene rek ci suñu gàtt xam-xam fàttalante gi te mu am solo muy at tarbiya tarbiyatu Cheikh Xadim ar-ruhiyya wa atharuha mu mel ne xam nga ne liggéey bi liggéey bi am solo mooy liggéey bi bu ñu ko waxee mooy li tax ñu indi fi doomu aadama dëgg-dëgg mooy tarbiya ko ndax doomu aadama kenn ku ne xam na ne nekkutoon fii ajana nekkoon la ko fa jële ak tooñ la woon waaye defaraat bakkanam yaraat ko ba mu mën a delluwaat ci delluwum wa gën a rafet loolu képp moo ko fi bàyyi loolu nag mu tàmbule ca sunu maam Aadama ba wàcce ci mbooleem euh, mursaloon yi nga xam ne ñoo dikkaat ci ginnaawam kenn ko ci nekk dafa mel ne euh, ab kaamil la woon ñu jukki ci aw këyit ak jox la ne la demal àtte ko te delsi ba mu dikk ci xaatimu nabiyiin wa imaamul mursaliin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la tërbiya dëgg dëgg feeñe ndax tërbiya kenn ku ne xam na ne uh, du am njàng kese du am njàng kese ndax bu doon am njàng ak jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam al ummi yu la woon boo masaana bind aw jox ko du ko xam waaye euh, sunu borom subhaanahu wa ta'ala bi mu ko santee mu wéyee liggéey bi mu war a def di ko jox al wahyul ilaahi euh, ci la ci lay dajale saxaaba yi def ci ñoom jataayu tarbiya di jataayu ñoom def ci ñoom li muy def ci ñoom maanaam loolu Serigne Saliou daan wax naan defar taqoo taqoo boobu nag la yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndeek ñoom ba ku mel ne Seydina Ali nga xam ne ci njëkk ci yant bi alayhi salaatu la wax na ne bi muy ñëw fi moom boo fukki atam li mu teg bariwut euh, ci noonu ci la ko njëkk sant sax ne ko ñëwal julli mu ne ko bàyyi ma ma tàggu sama wayjur mu bàyyi ko bi mu tàggu wayjuram mu bàyyi ko ne ko demal lu mu la sant rek def ko niki noonu saxaaba yi ci des ku mel ne seydina abu bakar seydina omar seydina osman seydina ali ak mbooleem taabixin yi nga xam ne ñoo toppaat seen gannaaw xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn ku nekk ci saxaaba yooyu bi mu toqook yow ba noppi ci yow mën naa ne am na benn taas maanaam benn jeexit bu mu def ci yow boo xam ne jeexit boobu moo lay may yowit képp koo toqoon nga taxal ko taas boobu ba mujj kenn ku nekk rek di moom ndax li mu waxoon ci Abu Bakr as-Siddiq ne ko bu ma doon jàpp benn xarit yow laa jàppee ab xarit loolu fu ko tegoon la waaye ku mel ne Ali euh, ne képp koo xam ne nii kilifaam laa maa ngi lay wax ne Aliou sa kilifa la niki noonu ba ci mbooleem saaba yi ridwanullahi alayhim wa tërbiya di dox di wéy ba agsi ci xarnu ñeenteel ak xarnu juróomeel wala xarnu juróomeel ak xarnu juróom-benneel fekk fi ku mel ne Cheikh Abdul Xaadir al Jilaani rahimahullah ak ku mel ne Cheikh Ahmadou Rafahi yi ñooñu nga xam ne ay sufiyanke lañu woon nga sos ay tarixa di joxe ay werd waaye ak ku mel ne Cheikh Abul Hasan Zazali moom it ci ñi ci ñi ki jiite woon tarixatu Zazali la woon waaye bokk na ci biñ ñëwee ba ci xarnu fukk ak ñaar euh, tarixatu Tijaaniya daal di feeñ euh, Cheikh Ahmad Tijaan Sariif daal di koy sos ñooñu ñëpp di ay tariixa yoo xam ne ni kenn ko nekk ci kaw seeni werd ci lañ lay tarbiya ba nga mën a wuti sa borom subhaanahu wa taala ni ko Cheikh Mouhamadul Basir waxe ci téereem boobu di minalul baaxil xadim nga xam ne bu nu xoolee tarbiya ci jamono jooju demoon na bu ubbi réew yu bare bare bare bare fenn fu ci nekk diine nekk fa doxin wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan doxe àgg fa waaye xam ngeen ne li ñu wax soppi ko jamono yi ak responsabilité yi di dem ci loxoy ñeneen ñoo xam ni xëy na ci kaw doole lañ leen di fale ñu jiite jullit ñi ci la demee ba mbir ma tàmbali mel na luy danga noonu ko sëñ Mamadou Bassir waxe ne ci waxtu woowu liwaaul islam yatamaayeelu yaminan wa zimala raayu islam tàmbali di jaayu ndeyjoor ak càmmoñ waaye leeram googu tàmbulee dal buusam yi nga xam ne moom la doon buusu moom it di dal waaye li ko téye woon bant bi nga xam ne moo ko téye woon laa yastaxirru wala yartakisu bant bi amatut kattan ngir ne li ko téye ci suuf nëb na fonox na ci noonu nag ci la sun boroom indi ku ñu wax Cheikh Ahmadul Xadim nafaana allah bi fay barakaati mu ñëw ci waxtu woowu booba mu ngi ci woon ci daara way juróom Maamor Anta Sali ndax sëriñ bi boobu ñu ngi nekk pataar bi ñu jógee pataar ñëw Mbakke Kajoor lu sori 1880 81 ci waxtu woowu nga xam ne boobu wax nañ ne njàngum sëriñ bi àgg na ba mu tàmbulee sax def ay taalif lu mel ne Mawahibul Qudus ak lu mel ne Mulayyinu Sudur ci waxtu yooyu taalifoon na ko ba am waajuram di ko jàngale muy Mamar Anta Sali wax nañ ne it ci jamono boobu daanaka dong yi daan jàng ci ci sëriñ bi lañ daan gën bëgg a jàng ndax booba aw làmmiñam leer na te li muy def yitteel na ko ndax wax nañ ne Mamor moom aw làmmiñam dafa xawoon a bar dafa xawoon a bar te dawul nangu it nga koy laaj di ko laajaat ñu ngeen xamee ab jàngalekat bu mag rek ni noonu. sëriñ bi wax na ni ca jamono boobu sax bu daan topp aliou yi nga xam ne mooy dongo yi day jekki-jekki rek binni wax ne ah, lu màgg ngi nii lu rëy ngi waaye am na lu ko gën a màgg booba mi ngi junju tarbiya am na lu ko gën a rëy ñu naan ko lumu lumu mu naan mooy fexe ba euh, xalima ngay daw ci allahul mahfuz buñ koy bind ngay ngay dégg ni muy xeqijee loolu moo gën a màgg lii kon booba yëf yi mi ngi ci mi ngi mi ngi yënd waaye génnagut bi nga xamee ne ci la way juram làqoo muy Mamor Anta Sali ba ca déwén si sax ndax wax nañ ne wéyelaat na daara ja wéyelaat na daara ja tuuti ba noonu ñu xamee ñu laylatul xadre ba xëy suba ci yoor yoor boobu yi mu doon jàngale ba yàgg mu dugg ci biir te teg ba yàgg mu génn daal di woote daal di wax ne képp koo xamante ne si nii njàngoom kese kese kese moo ko yëndi woon mën naa dem seeti fu mu jàngee koo xam ne nag dafa ñëw ngir ànd ak man ci li nga xam ne moom laa bëgg taxawal na ñëw ñu dem bi ñu ko waxee daara ji mel ne lu lu riir ñu ngi tiisoo ñi naan damay dem ñi naan damay toog coow li na kur waaye fa saxabal jullu bax yàlla xullu la ëpp dem la gën a néew des fa ñëpp maasa ne comme moom moo ne woon day jàngale te jàngaleetut te ñun am jàngale moo ne fenn ah daal di lem suñuy bagage wax nañ ne bi ñu defee noonu sëñ bi nag tàmbali tërbiya nag tërbiya mag ñooñu nga xam ne ñoo fa nekkoon xam ne ni ku ne borom daaru moom sëriñ bi moo taamu ànd ak moom ndax ni koy misaale keroog bi Mamor nelawee bañ bañ koy miraas dafa wax ne cerno ak kawe bi laaj soxla euh, demoon ba di wax naan moom mooy sama adul ay man sama loxol ndeyjoor comme ni Muusa sàkk woon ci borom mu yónni Haaruna ngir mu mën a ànd ak moom euh, risaala boobu nga xam ne moom la doon doxal niki noonu euh, ci la sëriñ bi euh, mag ñu tàmbalee jaayante ku mel ne Sëriñ Adama Gueye ak mag ñu baax ñooñu baax si ci Seex Ibra ñu ko ñépp xame mu tàmbali nag leen tërbiya wax nañ ne Mbakke Kajoor ad rek la fa am booba tërbiye gi daanaka foofa jàng daara daanaka jàngatuñ waaw daanaka jàngatuñ ndax boobu sëñ bi mu ngi bëgg a dindi li fi nekkoon taxawal fi leen te ngir nga taxawal dara da ngay dindi li fi nekkoon ba mu set wicc nga soog indi leneen lu bees te leen tërbiye ci doxin wa saxaaba ya dana àndeek yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu demee ba ca déwén sa ci la fa jóge dem Mbàkke Bawal bi fa àggee fekk na fa ay mbokkam xam ngeen ni euh, nam fa demee képp koo gis mu sos lu beex euh, andi ko ci ñoo xamante ni si ni ay waajuram ay kilifa lañ leen il faut mu am ci jafe-jafe ne sax li ñuy wax jur nit bañ ko moom kenn du ko def waaye nag soo andee loo xam ne miinuñ ko daanaka moom dana am jafe-jafe ci noonu ci lañ fa jógee nga xam ne ñaari at lañ fa am dem sanc ji Darou Salam gaawal lañ njëkk sanc sax sanc Darou Salam ci 1886 biñ ko sancee euh, foofa it daanaka mën naa ne la fa la njàng ma nag tàmbaliwaate di dox ndànk par ndànk ni ki noonu ba mu fa jógee ca déwén sa mooy benn at la fa am sañci daaru alimul xabir 1887 jógewaat fa soog a sañc Touba ci 1888 ci noonu nag bi mu demee Touba nag ca la fa samp ñeenti daara lu mel ni bokk na ci boroom daara wu ci mu sant ko mu jàngale xam-xam ku mel ni sëñ Daam Abdurahmaan mu sant ko mu jàngale alxuraan moom it mu continuer nekk ci tërbiye bi mu nekkoon di ànd ak mbooloo mi di di di leen jox ay ordre pour li ñu war a def ñu di ko def niki noonu ci la mag ñu baree bari euh, doxe dax bu gaaw a gaaw ndax xam ngeen ne ci 1891 ci la ku mel ne Cheikh Ibra Fall ak ku mel ne sëñ Massamba Diop Samb euh, ñooñu mag ñooñu ci la leen sëriñ bi yeewee wax nañ ne boobu mooy bi Cheikh Mouhamadul Amin Mbacké gane àdduna mu xamal leen ne leen gan gii fi ñëw ind indaale leen ne leen li ngeen fi doon wut waaye ci noonu ci la continuer di tarbiya ba 1895 nga xam ne Touba sëñ bi am na fa juróom-ñaari at soo ko boolee mel naatu Mbàkke Kajoor ma ñaari ati Mbàkke Bawol ya ak mel na atum Daaru Salaam mel na atum Daaru Alimul Xabiir waaye ak euh, juróom-ñaari ati tuuba dalay jox fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar yooyu mën naa ne ci la sëriñ bi def li mu bëggoon a def lépp dox ci foo xam ne ni sori na lool lool lool ba àgg ci foofu gaa yu baax yi fa mas ak yëpp daanaka fa fa lañ jëm ci seen dox ndax xam ngeen ne boobu sëriñ bi wax nañ ne ci la njëkk a gis yont bi alayhi salaatu wasalaam ci xalawam boobu mu doon def bi mu koy gis ko ci moom fekk boobu yonent mi ngi ànd ak waa ahlu badar mu sàkku ci moom ne ko damaa bëgg bokk ci saagaayee mu ne ko teegaa sàkkuwaat leen loolu moom faat na ndax tuur deret moo koy joxe te loolu mënut su am waaye sëriñ bi dëgër rek euh, mu waxee ko waxante moom la mu waxante moom ak yam ko wax duñ ci dugg loolu taarix lay doon waaye ci noonu ci la ko sant ne ko euh, boo ko bëggee wéyal fii nga nekk moom da nga fi jóge mu Tuubaa ndax aar nga ko kaaraange koo xam ne dara mun dafay fekk euh, ci noonu ci lay waaj yoonu géej gi jóge fa nag dem sanc yi Mbakke Bari Jolof foofu yàggu fa ñetti weer la fa am ñetti weer la fa am wala ñeent yàggu fa wax na ni laataa muy dem batale woon na batale na ni liggéey bi war a doxe euh, sampaat daara ya foofa euh, doxaat daara xam-xam ji maam Cerno daara alxuraan ja suñ daam daal di continuer waat ak tarbiyaam ca noona niki noonu ci la nag liggéey ba yeme foofee ci bi nga xamee ne ci la fi jóge ci 1895 dal di dem bàyyi fi Cheikh Ibra Fati wax nañ ne booba nag booba Cheikh Ibra Fati moom la dénkoon njaboot batale ko liggéey bi fekk wax naa la léegi ne la ci fukki at ak ñaar yooyu ci la yóbbu gaa ci yóbbu bu gaaw a gaaw gaaw ndax xam ngeen ne euh, ñu bari buñ masaana jaamu yàlla ba gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy dëpp waaye moom bi bi mu gisee yonte bi dafa gën a engagé daa meloon ne koy doog a door daa meloon ne koy doog a tàmbali ci la nag nattu yu ñëw mu nekk ca nattu yooyu bàyyi fi Cheikh Ibrahima moom mooy xalifaam desaan ni ko benn waaye doon waxee wax bu dëggu nag ne ki njëkk a toog xalifa général mooy Cheikh Ibrahima Fati loolu boo ko seetee day doon lu wér a wér ndax diir bi nga xam ne ci la fi bi jóge nekk ci géej gi moom la batale woon njaboot gi mu taxawu leen ñi seen njàng ak àggutoon mu àggale ko ñi seen tërbiya ak àggutoon mu àggale ko ba wax nañ ne sëriñ bi léeg-léeg bi mu ñëwee da daan jekki-jekki rek laaj ne ana diw ñu ne ko ma nga ca Cerno mu ne dem leen wol ma dem leen wol ko kon loolu misaal la ci ne moom la sëriñ bi bëggoon lépp defal na ko ko eh, niki noonu eh, sëriñ bi am na ñoo xamante ni si ci bi mu leen tërbiya kenn ku nekk sa xaal sa xaal ndax tërbiya euh, ci xaalub nit ki ngay dox da ngay mel ne docteur boo xamante ne si nii da ngay consulter boo gisee jàngor soo ko faj sëñ bi nag bi mu ñëwee li mu fekk ci jamono mooy ay buur ak ay dag ndax buur yi ñoo fi nekkoon ñi ci des topp leen di leen dabu moo tax bi muy def déclaration déclaration boobu dafa wax ne ana abdullahi wa xaadimu jaam moom yàlla képp laa koy def liggéey lit yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa koy defal daal di nga ne bi ma xoolee nit ñi li ma gis ci ñoom li ma gis ne moo moo moo moo yàq seenu yoon moo ñàkk xam mooy ak réer ndax booba ak mbaax ngi fi alxuraan mi ngi fi ñaa ngi jàng alxuraan di ko mokkal waaye tarbiya moo fi nekkatul moo tax mu ne haza wa innama alayhi al muxtafa li kasrati al jahri ala nnaasi ixtafa wa tabiatha siratu saaba sawil huda wa nurul ijaba dafa wax ne mbir mi mi ngi fi woon waaye dafa nëbbu dafa am lu lu ci def te bokku ci ba kenn gisatu ko ndax xam ngeen ne loolu ñuy wax laawaan ak lu mel ne yalwaan ak lu mel ne woyaan jamono jooju euh, maa ngi koy wax ma ne yooyu yooyu dolli kilifa ñun yooyu ay ay bokk lañ daanaka nag bi fi sëñ bi ñëw laawaan googu la fekk nga xam ne ku mokkal alxuraan da ngay takk benn laar bu rëy euh, foo jaar da xam ne ci fii ku mokkal alxuraan moo fi jaaroon euh, boo demee ci pénc ñu génne reer yi indi yow daal boobu yow yaay boo yaay buur di di ndamoo mbokkal gi mokkal alxuraan rek fekk am na leen lu loo xam ne moo ne ci kaw moo ko gën a rëy ñu ko sëriñ bi doon junje loolu nag ma ciy wax ne sëriñ bi da xeexoon ba mu waaye ci jamono ji bu ñu seddee dafay mel luy tàmbulee dugg siwaat ci liggéey bu sëriñ bi ndax sëriñ bi wax naa leen léegi ne leen sëriñ Saliou daana wax ne tërbiyee jàng ca la jàng ca la tëkkaliwul ne njàngum kese kese kese mooy tërbiyee liggéey kese kese mooy tërbiyee waaye dañ leen di boole képp koo xamante ne si nii euh, am na gàllankoor ci jàng kese euh, boo boole ñaar yëpp ñu xool ba mu ca man ñu féetale ko ki nga xam ne mënta jàng am xelam moo fa toll ñu bàyyi ko muy liggéey ki nga xam ne it xëy na ku ko yola man am njàngam dana kawe te tiw dana mën a yóbbaale ab yar ñu orienté foofu léegi nag ni ma ko waxee ne dañuy dem ba fii mu ne fii ñu toll nii dañuy jël alxuraan di ko fawrusee ci côté benn mooy bu ñu solloo dañ ci def ay musaabaxa di ci def ay prime euh, nga xam ne tey sunu moytu tuuti rek nit dana ubbi daara ngir na sama dongo bii dama koy jàngal ba mokkal ba mën a dem melise ba jël raay ba indil ma ko loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax nañ ko bàyyi baax a baax euh, ci biir liggéey boobu nag euh, da ciy am ñoo xam ne nii loola da leen cay dab rek taxu leen woon a jóg loolu nag kenn sukki ko ndax kenn sikkut ni nekk ci alxuraan di jàngale bañ fekk la ca teral la ndax alxuraan moom teraanga ju mën a doon rek yelloo na ko waaye nag li sëriñ bi doon xeex daal mooy mu tax laa jóg mu tax laa jóg teraanga teraanga adduna ji moom bu mu la tax a jóg waa laaxiratu xayru wa abqa teraanga ëllëg moo gën te moo gën a des loolu benn nemmi ko la boo xam ne nemmi koo naa ko nu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ci liggéeyu sëriñ bi te xam ne moom bi muy tërbiya dafa boole woon yar yëpp di jàngal nit di yer nit nga xam ne bu noppee ci yow danga mën a doon ilimaan waaye danga mën a doon jëwriñ ca tool ba ndax dama koy faral di wax euh, yegg nañ ci sax ba euh, mbind mi ñu ngi koy def concours waaye it jàpp machine mi dañ ko def concours mooy jàpp machine monter machine teg ko ci transit it yooyu it dañ ko war a def concours ba tey loolu mooy taxit liggéey bépp daal di mucc ayib waaw li may bañ rek mooy ñu jël la na favoriser ko boobaa mën nañoo demaat ba euh, li nëbb woon ci mbir mi ñëw dalaat ci loolu te loolu ci liggéeyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la defoon yonent bi nag euh, day mel ne Sëriñ Tuubaa gënu ko ba li ko daloon ñàkk koo bañ a daloon euh, ci ñi mu fi fekk rek ak ñi fi bàyyi ci lay ci lay dépendre loolu nu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy defare dañu koy misaal ci gumba ak njaccaar njaccaar li mooy sëriñ bi nga xam ne moo jiite kooku xam na fi mu jëm xam na fi mu lay yóbbu gumba gi nag mooy taalibe bi taalibe bi eh, bu toppee ci ginnaaw njaccaar muy gumba dafa war a bàyyi boppam akub sëriñam bañ a am ixtiyaar ci jëmmam euh, bu bu mu ne ko nañ dem mu ne ko damay toog bu mu ne ko moytul fii mu ne ko fi laay jaar ndax loolu boo ko defee jafe-jafe mën naa am kon li nga xam ne mooy àq gumba gi mooy wommatu ci ginnaaw sëriñam boobu yi topp ci ginnaawam ki nga xam ne nag maanaam moo tax ay yées la maanaam moom dafa gëlëm euh, gumba wut waaye taxut mu xam yoon la kooku dafa war a laaj ba xam soog a dem moo tax sëriñ bi naan képp koo xam ne nii jekk jekki nga rek fedd géew dox say waaru bopp seytaane ak bànneex ñoo lay womat yokku yokku maanaam seytaane bakkan ak bànneex ñoom ñoo lay womat yóbbu la fa leen sopp te ñooñu moom ñooy noon yi gën a noonu nit ki ci àdduna kon loolu it lu mat bàyyi xel la bokk na ci lu mel noonu it ku mel ne Cheikh Salif Mbacké kenn ku ne xam na ne référence la woon ci ñi nga xam ne ñoom la fi sëriñ bi bàyyi woon ñuy tërbiya sëriñ Salif nag euh, amoon na ci ak jegle lool lool lool ba am naa yaakaar ne ci jamono ji ñu toll ñu ko ëpple lu mu defar ci àdduna daanaka xam naa des leen di wàññi moom nag ku ko teel a tàmbali la ku teel a tàmbalee defare la ndax wax nañ ne mu ngi jóge Mbakol euh, ci atum 1934 euh, sëriñ Modou Moustapha jox ko ndigal mu war a dem sanc ji ci sanc kër Manumbe sëriñ Manumbe xabaan da ngeen koy dégg ndax côté xabaan yooyu lu nekkoon ne foofu foofu am daara rek nga faa def daara nga tàmbulee liggéey wax nañ ne bi mu demee gis suufu got soosu got mu ngi ci wetu taset foofu la euh, njëkk samp daara ñam fa nekkandoo lañ ca waxtu woowu bariwut am na ku ñu wax sëriñ Mor Ndiaye ak ku ñu wax sëñ Makhtar Diaw ñu yaroo ci kër sëriñ ba xam nañ leen ku mel ne sëñ Xaadim Ndiaye ak sëñ Baye Diaw Moustapha Diaw rahimahullah ndeysaan kooku mooy waajuram ci noonu ci la sëñ bi nekk ak ñoom di tàmbule di tërbiya ak ñoom wax nañ ne boobu daana ànd ak ñoom ca tool ya buñ bayee ba naaju tàng mu dellusi ci kër gi bind leen aliw yi bind leen ay bayti xasida ba am na ci ñoo xam ne ca waxtu woowu sax ñoom amoon nañ mbindum Serigne Saliou ay bayit yoo xam ne dañ ko daan mbind ngir ñu di ko mokkal loolu muy dëgg-dëgg tërbiya nga xam ne euh, yow yaay ànd ak taalibe bi di dem moom ca tool ya muy gis ci yow di roy ci yow waaye doo ne ko demal maa ngi ñëw wala nga dem bàyyi ko fi da ngay ànd ak moom mu di la xool di la roy euh, su ko defee nag noonu la euh, sëriñ bi euh, doxe daal di taxoog dongo yi saa su nekk waxtu nekk guddeeg bëccëg muy taw muy naaj daa tëdd ba guddi muy jóg di wër gone yi képp koo ci xamante ne si ni war na sa moroom mu wàccee la koo xam ne tëdd tëdd ñu jëkkut mu tàllalaat la léemal leen daal dem sàmm leen loolu mooy àq ki nga xam ne dafay defar dafay defar dafa war a taqoo daa daana misaal it ne taqoo googu dafa wax ne euh, Sëriñ Tuubaa dafa mas a am ku ñëw ci moom ne ko damaa bëggoon ku ma defar fekk boobu sëyiñ bi day bind mu mel ne euh, bu doonoon koy fàtte yi ne fàtte na li mu ko wax mu ne ko ana ana loo wax mu laajaat ko ko mu ne ko dama bëgg ku ma defar ba muy ñetti yoon mu ne ko defar te xool laaj ca jotu taqoo daal di koy misaal daal ne ko bàll faali jëng defaroon naa ko dama ca bàll faali jëng defaroon naa ko ndeysaan si sariw ci atam mujj rek du sori 98 amoon nañ mbooloo moo xam ne bi ñu leen wooyee euh, mu jëwriñ yi euh, da leen wax ne leen na ma bëgg woon di ñëwee mënatuma ko ndax booba xilaafa gi dam na ko daañ leen waaye nag yéen ñi defar naa leen ay ball fari ngeen loolu ko waxe defar naa leen ay ball fari ngeen dangay dégg sax koy misaal naan mm, nit ki mënta am ngërëm ba noppi di desaat ci daara ji euh, wax nañ ne sëriñ Saliou daa ne misaal ne xal woo ñuy wax ne ki tërbiye ba am ngërëm aw xal lay doon nga xam ne boo koy téyee dalay lakk mu ne man damaa am kattanu téye xal woowu te du ma lakk nga xam ne moo taxoon sëy bi nit ki mën a mën a mën a mën a am ngërëmul yàlla ba noppi mu téye ko mu ne fa am na ku ñuy wax sëriñ Habibullah ko ko mi ngi dund ba tey yàlla na ko suñu borom gën ko yàggal ku fonkoon sëriñ Saliou la daan ñëw ci moom di ànd ak moom ci daara yi dafa mës a ñëw benn bi suñu daara fekk xale yi ni def rek nga xam ne euh, wetu jàkka ji fi la jaar palanteer bi féete jàkka ji ñu ubbi ko jël benn aliw roof ko ci ngir bañ bunt bi di daw bi mu ko gisee dafa tàng lool fekk boobu sëñ baa nga wax daal di wal noppi wiccax daal ne kufru kufru kufru lii ak kéefër la lii ak kéefër la bi ma gisanteeg sëñ bi ci guddi gi bay waxtaan ak moom daal di ne ko daara ji de gis naa ne Euh, ñi am ngërëmul yàlla bari na fi lool daan na ko ci xale yi sax la ëppee ci xale yi sax la ëppee daan na ko waaye dañoo funkut alxuraan hmm, sëñ bi nag daal daal na ko ah sa law de ñu ni ñu ñuy defar te noppeeguñ ci ñoom boo fa demee boo fa demee dafa seetub yàqu-yàqu de donc fa gaaw a gis misaal tey boo demoon ci palaasu ministre wala palaasu tailleur di xool yiñ dagg naan xoolal ndimbali li ko daggeek xoolalee xoolalee da war a bàyyi ba ba ba ñu stocké ko defar ko ba mu noppi emballage euh, ko nga soo ko xool ba xam kii dafa defar wala dafa yàq boobu sëñ bi mi ngi koy wax ne ko loolu nga gis euh, jumbut du caa gine du caa gine lu wërta mën a am la ndax ñu defaroogut da bari dafay nekk kon il faut loolu di ci mën a ndeysaan daa daa mujj ndeysaan di ko di ko tuub kon loolu it ñu di ko bàyyee xel euh, ci jamono yow bi rek. sëriñ bi amoon na ñoo xamante ni si ni ndeysaan ci biir ni nga xamee ne ni la nit ki war a ki tërbiya ni la war a taxawee ci ñi muy tërbiya di xool seeni tolluwaay nga xam ne daara bi kenn ko ne ni nga fi ni nga fi yeewi ko ni fi yeewi ko ndax ki am ngërëm moom nan la yeewi ko la wax léeg-léeg dañ koy misaal ci koo xamante ne si ni da doon wut ngërëm ba wàcc ab liggéey ñu ne ak ah kooku de wa man yaxruj min bayti muhaajatan ilaahi wa rasuulihi summa yudrikul mawt faqad waqa ajruhu ku doon wun ngërëm de ba dee dog ko eh, maanaam bëggoon am na waaye it dee googu koo jël joxe ko misaal waaye ci xalaayax yi nga xam ne mooy xalaayax maanaam gàllankoor yi nga xam ne ñooy gàllankoore dog ko nit mën naa am mën na mën na sàkku ngërëm eh, dem ba wayu ngërëm jóge fi amatul ko yor seen kër te fekk ngërëm moom mi ngi ci moom ñu yeewu ko ngir mu dem def defi beneen mission loolu it Serigne Saliou daana ko daana ko doxale daanaam am ñoo xam ne it daan wax ne ñii moom damay dëkkoo ñoom bu nu seetee ñi nga xam ne dañ daan dem ba yàgg Serigne bi wutal leen ay nekkaane ay soxna ñu ne fa nga xam ne ñu ci bari bu sëñ bi masaana santaane lu mel ne tool yi dañ ci daan xaw a doxe nu leen kii lu leen neex ci ñoom léeg-léeg sunu classe gi buñ ko masaana jàmbat sëñ bi daan wax ne dama mënta ñàkk àndal ñu ma dëkkool te bu ma sañoon ñi may dëkkool dañu am ngërëmu yàlla nga xam ne ñooñu wàccuwaay ku ku am ngërëm la ka waroon yeewu ko te sëñ bi dëkkoog moom rek la kooku xam nga wax dëgg yàlla amutut nag yenn responsabilité yi di sonn yenn coono yi loolu it dañ koy dañ koy bàyyi wala xel ci biir ni ñuy tërbiyaa it danga gis koo xamante ne si nii ndeysaan ak nekkateem ci daara ji maanaam ak yàq lay gën a doon ci ak defar am na ñoo xam ne ba leen sëriñ bi yeewee da leen wax na leen bu fi kenn ñëwaat di ànd ak way jurub di ñëw naan naan ñëwaat ci daara ji ndax dafa daan am léeg kenn day yeewu soo way jur ne laa yaakaaruma nañ demaat ci sëñ bi léegi nag mu wax leen loolu daal ne leen dugub des koy wolli dugub des koy wolli ne leen nag la ngay dagg di ko wàcce tëkkaliwu ne dafa baaxut waaye boo ko wàccee li nga fay bàyyi du baax fekk boobu sax am na ay ay mbir yu fa xewoon waaye nag ci ba mu leen yéwee ke loolu loolu leen wax daan na leen dugub dees koy wolle la ngay dagg di ko wàcc tëkkaliwu ne dafa baaxut waaye boo ko fa bàyyee li nga fa bàyyi du baax loolu di di loo xam ne kii tërbiya da ko war a xere war koy bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom la méngool di ca ànd ak ñoom ni ko sëriñ bi da daan waxtaan daan waxtaan daana wax ne tërbiya waxtaan ci la ndax ki nga xam ne danga nga koo gën a xam aw yoon dalil nga ci moom da koy tegtal del def nii del waxe nii ni ki noonu am na benn xitaat boo xam ne ci discours yu mujj de mën naa ne booba ba ko defaatee bam ko defee dellusi waatu xel ko moom mboolem daare daare jum fa àgg dana fa am ay fan waxtaan ak ñoom waxtaan woo xam ne da koy ñor lool ci jamono boobu nga xam ne kàddu gi sax xawutoon di di leer waaye dangay gis na la li ma man ci leeral ko ngir ngeen dégg lépp damaa ngi koy def booba bokkoon na ci yëpp yi ko gënoon a nit yitteel mu di ko tere mooy colum tubaab colum tubaab daana wax ne euh, ba joxe ko misaal daal wax ne sëriñ bi dafa am ku mosoon a jox ci njëriñ mbubb bu waxee mbubb rek mooy xaftaan ak caaya ak bolo ne ko xam nga lu ma ci jublu mu ne ko déedéet mu ne ko xoral laa ci jublu xoral daa looy xorala mu ne ko déedéet mu ne ko mooy li borom tool yi def seen tool yi bu nawetee muy nuru nit te ne ko boo ko dee sol mala malaaka yërmande yi dañ lay ñeme malaaka ba dañ lay dañ lay daw ne ko dé ne ko déedéet ko sol daal di misaal daal ne kon moo tax sama sama sama yére yi ma bëgg ngeen koy sol su ngeen ko dee sol malaaka yërmande yi dañ leen di ñeme waaye daal di ne bu dee ko sol pantom mu ne euh, sol sol loo xam ne dafay mel ni ak euh, nga xam ne da koy doon sikkilaale sax bu dee ku mu ne mel na ku tegu ndéef xeeti waxin yoo xam ni maanaam ki ngay ki ngay yar loolu bu ko bu ci jotee euh, day dal di bàyyi mboolem la nga xam ne moom la nekkoon ci loo xam ni ay safaan la yooyu it nga di ko seetlu ci ne nit ki am na col yoo xam ne boo ko colee gis la boo duggee ci oto yi suñu classe yi nga xam ne ay xale lañ euh, sëñ bi lañ lay woowee sëñ bi euh, wala léeg-léeg sax nit bàyyi nangam man ko ah si matuma la bàyyi de ah man kat dama da da da ngaa bu dee nag moo la mag fuuf waaye nag col mi muy sol euh, colom bi booy ko rek la weneen tur lañ koy wooyee te respect ba du demee loolu nga xam ne xëy na manis na koo ñàkk jox war ma fekk sax ci moom la fekk sax ci moom la yooyu yëpp it kiy tërbiya di ko jéem a raxas ci ki nga xam ne moom lay tërbiya naka noonu bokk na ci di leen jàngaloo alxuraan ak di leen jàngaloo xasida ci waxtu yoo xamante ne si nii dana dana sànq seen temps ndax kenn ku ne xam na ne euh, ak jot moom bu ko nit amee lu bari mën na ko mën na koy def bu nu xoolee sunu daaray njàngaan yi nga xam ne dafa nekk ci biir taagi euh, li tey ñu mën a tërbiya dëgg-dëgg moo yàqu-yàqu boobu ndax gone gi mënu tax moom 100 pour cent mën naa ne la bis bi da ci am ñaari waxtu yoo xam ne nii wala ñett yoo xam ne du ngeen nekk suba gi bëccëg guddi gi ñetti waxtu yooyu mën na cee def lu mu bëgg def te yow doo ko yëg te yow doo donc bi dana ñaw ñaw koo xam ni dana xam ne sëñ moom waxtu sàngam day dallu waxtu sàngam day dem kër sàngam waxtu sàngam dafa dafay war a dem conférence bi dafa am benn sëñ daara moo doon waxtaanal mu ne man sama dongo yi daal dañ ma jaaxal damaa jëkk jëkk daal ñoom ñëkk maanaam maanaam mën a bind nasaraan mën koo liir waaw <laughs> nee moom loolu daa jëkk jëkk daaraan ji gone yi man nee bi mu gëstoo ndax benn gone moo fa dugg nekk fa xaw a doon mag loolu ñu naan màggatu ndonga moo xam ne dafa rëcc ci jenn daar dugg sa daar rek fekk moom nee na da leen tere gone gi nag yoroon téléphone am gone yi da leen di luye connexion yi su bëccëgee mu am waxtu yoo xam ne da koy jox bu sa waay génnee ñoom ñu dem di connecté bi waaye li ko feeñal mooy da ci am genn gone goo xam ne da ko xëyut mu di ko topp nag di ko bundu xatal ba mu àgg ci way juree mbir ma dellu si waat ci moom nga gis ne kooku daanaka mbir ma mënoon naa am lu yàgg yàgg te du ko yëg loolu it euh, kii tërbiya war na koy bàyyi xel baax a baax waaye ala kulli xaalin li sëriñ waxoon ne defar toqoo la laaj moom toqoo googu ñu fekk defoo ko sa tërbiya dana jafe dangay mel ne dangay wax wàq yu suul rek ndax boo génnee yàqu-yàqu bu ne da ngay daje moom léeg-léeg ci gone yi ngay yor da ngay gis gone goo xam day nangoo jàng lool waaye day jékki-jékki rek loolu ñu taxaw day jékki-jékki taxaw nangooti li ko waral mooy dana am ñeen gone yu muy fréquenté ci koñ bi ñoo xam ne ñoom. fipp nañ seen dara ba bàyyi il faut mu fa yéene xare ba daan ba bokk ci ñooñu loolu it ab yàqu-yàqu la nga xam ne kon kiy tërbiya war naa am euh, ay melokaan yoo xam ne ni si nii moom lay jël def ko ay jumtuwaayam ba ci njëkk bokk na ci li ñuy wax al bi'atu tayyiba maanaam environnement boo xam ne dafay dafay dafay sell lu bari ay ay yàqu-yàqu waaye bu ñu xoolee suñu environnement yi dafa bari ay yàqu-yàqu tey ci misaal ki xel kom boo fa nekkee boo bëggoon a génn yow mooy yàlla fan nga koy def ndax foo taxaw moom man ma seen la waaw foo taxaw ci àll bi rek man danaa la seen te booy dox tuuti boo yeex da nga àggaat yeneen daal kon yow léegi am na loo xam ne boo ko bëggee doo ko man ci desit mooy ak loolu ndax nit ki li muy lekk rek lay jëf kul maaseta tafxal mislahu wa ghalilan man sita tax du saklahu euh, da ngay lekk loo neex waaye nag euh, jëf leneen rek euh, bu nu xoolee ci ci ci waxtu fii ñu nekk nii lekk yi ñu lekk du teey yi ci ëpp xëy na sax donge bi moom li muy yalwaan mi di ko saraxam mënees na ko tuddee lu lew mënees na na ko tuddee lu lew waaye sell ga ak noot bakkan ga nga xam ne ki toll ci waxtu woowu it war na xiifal boppam war nay xiifal boppam di sonal am xelam ndax nit ki su xelam sonnut ndax xel bu sonnee day day jéem a ubbiku nag di di wut solution waaw loolu nag mooy mooy mooy def ci moom ay jikko yu rafet rafet waaw waaye ki nga xam ne dafa noppalu lu mu bëgg ñu fajal ko ko da gis li muy yaafuse bu bis jotoon mu am benn problème da ko mën a lijjanti waaye bu dee koo xam ne nii. problème problème bi bu set ci problème lay dëkk moom dara du ko déranger ci kon moo taxoon ñu di la foo xam ne nii da ngay manqué moyen boo bëggee lekk bala ngaa lekk du gaaw te bala ngaa suur la ngay lekk jeex loolu it yaakaar naa ne kuy bii it war nga koy bàyyiwaale xel ni ki noonu euh, jaxasoo góor ak jigéen loolu moom euh, Serigne Saliou bañoon na ko lool boo xoolee. ni mu organiser daara yi nga xam ne daara ju nekk euh, kees yi mu ko def kees yi mu ko def nga xam ne bala ngaa àgg ci kër jigéen ñi moom lu set ngay wax waaw du caa gën da ngay da rek àgg fa te ku fa dugg danañ xam ne bii sànga moo fi duggoon moom mënta nekk wax na ci jamono moom Seex Xadim euh, kër jigéen ña dafa am ku wutoon teg ko fa ne ko képp koo fi gis bu laaj bu laaj ku ko yónnee nawet bi daal wax nañ ne suñu am sotti jaxate kenn ko ne xam na ni mu demee ñu sëriñ bi yoroon moom euh, bi nga nte ne si nii mi ngi foofu ci kër sëriñ bi ci wax nañ ne am na bis sëriñ bi jam loo ko saaku xorom ne ko toppal sama ginnaaw ñu ñëw ba ci kër jigéen ñi mu ubbi as yër sa yër yër su tuuti ne ko sànnil ta daw sànnil ta daw ndax nee na kiy tërbiya ba noppi di jaxasoo ko jigéen dangaa mel ne koo xamante ni si da ngaa rootoon ba feesal jël ab puso jam ko ci fi mu ne xam nga loolu bu senn ba du gaaw yow boo boo ko defoon ma dafa dem jukki da ngay jekki-jekki rek sam ndox jeex te doo ko yëg bu sotti woon sotti bu gaaw sax dangay ngay di xam ne amum ndox nga daal du yàtt waaye euh, jaxasoo bi ngay jaxasoo jigéen ñi leer gi dafay wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba mujj yow da nga yaakaar ne am nga dara te amoo dara kon bokk na ci mu xaalatatu bayna nisaa yi war rijaal loolu képp kuy tërbiya il faut nga fexe ba dindi ko lu ko may saw yoon bu gaaw bokk na ci it maanaam li mel ne duma gone duma gone loolu moom yaakaar naa ne siiw na ñu naan daara Sëriñ Saliou kenn du ko dóor sëñ bi nag loolu sax daan mujj di ko xaw kii mu naan ñu naan mu naan da ngeen dégg ñu kenn du fi dóor waaye képp koo xamante ne si nii defoo lu dul yoon dees lay dóor daal di wax ne képp ku deful lu dul yoon fii dees lay duma boo génnee it boo defee lu dul yoon dañ lay teg ci yoon kon ki jaar ci aw yoon lañuy bañ a duma ndax xam ngeen ne la xewoon bu njëkk ci euh, ñuy jàngal dañ daan wax ne alxuraan du dugg ci aw yàpp ci ay yax lay dugg maanaam sëñ daara bi moom day programme dóor yi nga xam ne buy jàngale si day jël yar bi ëndaale waaw da gis sax koo xam ne ndeysaan bu ko dongaam di di toppandoo day day jël yar bi aywa jàngaleen di dóor waaw moom jàpp ne léegi jàngal jàngale mooy dóor waaw loolu nag euh, sëriñ bi daa ko misaal di wax ne da ngeen a mel ne xare te ku dóor rek daw nga noonu la ko daan misaal nee na jàngale xare la boo dóoree daw nga ndax nee xale bi. boo ko yar dangay fexe bu rus la da fexe bu rus la ndax bu la ragalee lépp loo koy def loo day fekk nga teew waaye bis boo teewut mu def leneen lu ko def su fekkee rus na la nag maanaam boo fi jógee sax lay gën a defar li li li nga kiyoon ndax dana daa lii kat bu ma ko defut bu suñ bay ñëwee moom dana am problème waaw da da lay rus goo xamante ne si nii moom bu moom day bëgg rek def ko ba nga ba nga ñëw sant waaye su fekkee nag da ko ragal yow day yàkkamti nga nga génn ba mu génn te boobaa ci la lay gën a mën a jokk moo taxoon sëñ bi eh, bëggoon gone gi ñu di ko naxtaan niki noonu da nga gis ci biir daara yi am ci mag ñoo xamante ni si ni eh, ñoog gone ñoo yem ci tërbiya gi waaye ñoom dañuy jàpp gone yi di dóor dóor boobu it sëñ bi bañoon na ko daana wax ne léeg-léeg nit ki yàgg fi lool te doo am ngërëm li koy waral mooy ñi nga ànd ak gone ngeen dem tool ba ñëw ngeen ne ko eh, demal duyal ma sama si yow yóbbul ma ko ci wàllam waaw demal wëggal ma sama xar mi demal wëggal ma sama nawa yooyu nga xam ne yow yow da ngaa da ngaa sonn comme moom te yaa ko ëpp kattan nga noppi dem def loo ko waat yooyu yooyu bokk na ci yi nga xam ne mooy néewewul doole ku ëpp doole bokk na ci yi yi xañ ngërëm nga xam ne danaan wax ne képp ku koy def. Euh, la loolee ngay am dañ koy jël jox ko gone ka nga xam ne maanaam nit ki mën na fee yàgg lool te du am ngërëm te fekk ci moom la ni ki noonu nekk ci daara di di yar di yar dara xar wala ginaar wala xëti yooyu xam nga dañ ko dañ koo miin ba ba ba jàpp ko ci daara man gis naa ay ay dong yu tërbiya ni nekku ñoon suñu daara la nekku ñoon daara suñu saliw waaye daara yi nekkoon tërbiya maanaam ñoom avant ñu yeewu ko ñoom tabax nañ seen fóotéra seen kër loolu lu la <laughs> waaw nga xam ne ñoom tabax nañ seeni kër te ñi béegul ñoom wàccagul waaw ndax bu sëñ bi daggee tool dañu dagg tool comme moom waaw dañuy am ay nag ay ndagam sax ñu gën a suur nag yi sëñ bi waaw caripaasu sëñ bi lañ ko jox ak ngooñum sëñ bi waaw loolu yaakaar naa ne ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel maa ngi fàttaliku jann jamono ndeysaan sëñ Saliou boobu dafa waxoon nañ toj si kaafi xët yi xët yi rek xët yi nga xam ne daanaka ñoom xanaa daanaka li ñu lekk dañ koy for ci waaye dafa waxoon ne gàllankoor la nañ toj ka xët yi nag yi ñu wax ne wuñ fa fekk dañ koy rey xëy na boobu sax buñ kuñ fekkoon dañ koy waaye biñ leen waxee loolu ku fa amoon nag danga koo sakkal pexe xar yi noonu ndax mujjoon na ndeysaan ñun ñi koo ci xamante ne si nii sëptibal xaw naa xaw xaw naa yeexe ñëw jamono yi laax ngay lekk laax bi buñ la tibbalee da ngay gis mag moo xam ne day jekki-jekki sotti ci ndox so sotti ci ndox ngir bañ nga bañ ko ba mu jox ko xaram xam nga loolu rek euh, benn gàllankoor la fi mu ne nii ndax yow kee mi ngi ci waroon añ nga sotti ci mu ndox ngir jox ko sam sam xaram waxumal nag li nga xam ne moom lay euh, def seen diggante daana wax ne képp koo ci xamante ne si nii amee nga ci dara yi soo fi jógee da nga ko ñàkkaat ba yërutoo dara soo ko tàmbaleet seetlu naa ñoo xam ne bi ñu yeewi ko li ñu yoroon lépp dafa mel ne dañ leen miraas dañu ba siin alal jeexaat takk ñu soog a tàmbalaat amaat beneen am am bu bukk tëg ba nga xam ne moom lañ fa jëloon kon kii tër bii war naa bàyyi xel loolu di ko di ko tere te ki koy tere it moom it mu di ko bàyyi ni ki noonu sëriñ Saliou daana wax ne képp koo xamante ne si nii dox na ba dem fi barab gis fa lu wuuteeg li ma li ma li ma leen yari woon bu ko bu ko weddi waaye tuub royloowu ma la ko loolu moom bu ci sa yoon ne waaye nag kenn royloowu la ko loolu wax ñim daan yar daana wax ne mag ñi sëriñ bi yaroon ne kenn ku ci nekk bi mu la yaroo ba yeewi la mën ngaa àtte jamono daal wax ne sallahu day yoon woowee ku sëriñ bi daan defe kenn gënu ma ko xam te ci laa leen jaarale daal di waxit ne euh, la sëriñ bi defoon ca mag ne moom laa bëgg barkeloo ci ndaw ñi ak donte yëllawuma ko ma barkeloo ci loolu it suñ borom defal ko ci tawfeex euh, ba mu am ci hidaaya goo xamante ne si masha Allah ñu baree bare ay résultat lam yoo xam ne ni jóge nañ fa daana waxit ne koo ci wax ne ko del jàngale ci bul dóor day jàpp ne loolu moom mënta nekk day jàpp ne loolu mënta nekk daal di wax ne euh, Sëriñ Tuubaa moo ñaanoon ne bay di xiyaali bi laa bu kay yow suñu borom yàlla nag ma gindil samay gone te buñ jooy te ñaan ko bi ko bi ko sëriñ bi ñaanee sunu borom may nag ko euh, kenn ku nekk kay da war a fexe ñaan nga nangoo ci yow waaye waaye eh, ñaan nga moom sunu borom nangu na ko ba noppi daal daal daan misaal ne am na koo xamante ni si nii danaan jàngale leen te jamonoy Sëriñ Tuubaa di dóor rek di dóor rek bañ kalaame soo ko sëñ bi biñ ko kalaame sëñ bi woo ko defe naa kebe la sontoon ba mu ñëw mu ne ko di sangam danga bëgg damaa bëgg nga bàyyi dóor waaye ko bàyyi naa ko bis na wax nañu ne ko bàyyee dafa mel ni dañ ko caa defal barke ba lam mokkalal bu ëpp fuuf ci ba muy dóor li mokkalal mujjoon na ñi muy jàngal ñii dañuy nekk ci ginnaawam wéer ko ay alio ñii di tëdd ci pooj bi waaye teewut li ko sëñ bi waxoon mu def ko rek jëlee na ca ndam loo xamante ne si ni mooy biir yàlla bi la bu kaay mu amee ca ndam kon loolu it kenn ku ne mën na koy eh, bàyyi xel kon tërbiyeeg sëriñ bi mi ngi noonu yan jeexital nag la mën a def ci nit yan njeexital la man a def ci nit yi sunu xoolee euh, Cheikh Ahmadul Xadim euh, moom sunu boroom moo ko wax ne ko yow ab wiir waay nga ab yarkat nga dalika fadlullahi yutihi allazi yasaa'uhu wa xaala li xul bi lu si waxal ne man ab manage laa man ab wiir waay euh, aw yi nag moom sëriñ bi soo xoolee mooy xam-xam ak jëfe ak teggin ñett yooyu moom lay composé jaxase ko def ko ci nit ki moo tax mu ne waxlam bi anna al ilma wal amala ka adabin tuksibu ko al kamala xam-xam ak jëfe bu àndee ki teggin li ñuy wax kamal kamal la lay fàggul te yaakaar naa ñun ñëpp ñu bëgg doon insaan kaamil waxaat ne wajtahidu fil ilmi wat ta'addubi wa saayi waxya jaalibaatu raxabi na ngeen farlu ci xam-xam ak i teggin ak jëfe ndax nee na yooyu de bu ngeen ko defee da leen di bijji leen ci seen i ximilteef kenn ku ne xam na ne li ñëpp bëgg mooy euh, am sunuy maraaxib muy sunuy ximilteef niki noonu mu wax ne alayka bil ilmi wal wa bil a'mali ma ta'addubin fa innaha xayran jama maa ngi lay dénk nga jàng te jëfe te teg ko ci teggin ndax nee na yooyu de mbooleem yiw yi ñoo ko boole wax na lay sa yafuusu bil munaa fi abadi illa allazi alima daata àddu bi kenn mënta texe nda koo xam ne dangaa xam te jëfe te teg ko ci ay teggin soo xoolee yooyu yëpp su waxee li muy wax ba noppi lam cay teg mooy doon yi ba la muy teg ca ca ca way wa mooy doon li li ñu soxla woon niki noonu ñim doon yar ci ñaari matières yooyu la doon yar wala ñett yooyu muy xam-xam ak jaamu yàlla muy jëfe ga ak teg ko ca ay teggin xam-xam boobu moom sëriñ bi gis nañ ni mu sonni woon maanaam ngir nit xam kenn ku ne gis na discours am bu siiw boobu mu wax na min nii ila jami'il muridina wal muridat salaamun tayyibun yaxsibul jamia min al maridina wal wa yadxilul jamia fi salaamati wal aafiya fi dunya wal aaxira bi jaahi rasulillahi sallallahu wa sallam wa barak daal di wax ne amma ba'du fa inni amartu kullu man ta'allaqa biya li wajhi llahi ta'ala al-karim bi ta'allumi al-haqa'idi wat-tawhidi wa ahkami at-ta'arati was-salati was-siyami wa ghayriha min kulli ma yajibu ala kulli mukallafin wa inni takallaftu lakum bi tawali walakin bi tawalifa yakunu fiha jami'u salika li wajhi llahi ta'ala al-karim dafa wax ne yéen ñëpp maa ngi leen dénk maa boo xam ne dinañ leen musal ci mbooleem euh, saytaan yi fitna yu góor yeeg yu jigéen ñi tàbbal ñëpp ci jàmm maa ngi dénk képp koo xam ne aju na ci man mu xam lu ay pas-pasam ak tawhidam ak atay laabam julli woor ak yi ci aju xam ne war na mu kàllafe daan ne nag naa leen xam nga ci yemoon kenn ku ne da ngay toog rek ne sëñ bi warul nañu xam-xam waaye nag mu ne walakin bi tawaalif yakunu fi ajmin jamil salim waaye ci ay taalif laa laa leen koy defal ngeen jàng ko jëfe ko kon loolu lu mat a xel na ndeysaan sëriñ sar yi wax nañ ne jëmmi jamono mas ba yàgg njàngale bi bëgg a boole liggéey bi jafe ndax dafa jafe dafa jafe dafa metti gone gi jamono bi mu ci nekk du ko xam day day metti ci moom hmm. bi mu dee booba dongo yi di daw rek daw bu méttee méttee méttee wax nañ ne mu daal di jël benn diisoo boo xam ne dafa bëggoon a dindi njàng njàngaleem alxuraan ci daara comme man dañ maa defarloo te defar taxoon laaj te mënatumaa téye kenn ba ba muy toog ba may def ci moom li ma bëgg ci def ci moom léegi damaa bëgg dindi njàngale waaye wax nañ ne eh, dafa ubbi gaalam fekk ci leetar boo xamante ne si nii moo ko gën a sóobaat ci njàngale leetar ba eh, dafa wax ne eh, maa ngi jàngal képp koo xamante ni si nangoo naa jàng ci sama ñooñ képp koo xam ne nii alxabiliya mi ngi ci moom nango danaa ko jàngal ci sama ñooñ ngir jëmm yàlla loolu nag ñu war cee bàyyi xel kon kiy tërbiya ki muy jàngal bu mu ne ko far force da jàng bu mu ne ko far force da ngay jàng euh, mooy bu fekkee nanguwu ko àpp ci lu ne nañ dindi jàng bi bàyyi ko muy liggéey ak di def leneen lan bëgg su fekkee am xelam dafa naqari te doonte nangu na ko xoolal la la mu gën a nangu nga def ko ci ndax sëriñ bi da wax ne kenn képp moo ma jaaxal mooy ki nanguwut a toog ki nanguwut a ci daara ji moom moom laa xam ne ma koy def waaye ku fi toog rek ku fi toog rek da baax waaw kon loolu mooy sax gi nga xam ne moom la moom la moom la moom la ñuy sax ci barab ku fi toog rek da baax nga gis na it kon liñ ciy dégg mooy loo mën a neexum xel ak loo mën a liggéey liggéey waaye togg gi ci daara ji moom manqué na li li ñu fi wutit mën nga ko bañ a gaaw ndax jaxasoo bi wax waxosulatun dafa bokk ci sàkke booy beru nga xam ne yow sa yoon du nekk ci dara loolu nu di ko bàyyiwaale xel kon moo taxoon euh, sëriñ bi fonkoon njàng mi waaye njàng mi nag niñ koy raxee ci biir tërbiya gi ni ma ko waxee léegi na doon loo xam ne nii ñu ñi koy koy nangoo boo xoolee sëriñ bi dundam gépp daanaka mën naa ne da koo da koo jàng ak jàngale bi ñu koy mënal boppam moo ko daan def bi ñu ko mënut mu taklif ñoo xam ne ñoo koy def ñu mu ko tudd léegi ci ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati ku mel ne euh, euh, euh, sëñ Dame Abdourahmane njàngum alxuraan sëñ Mbacke Bousso ak ñeneen waaye moom jamono ju nekk mës na jóg ci jàngale ndax bi muy nekk njaareem ndax ne boobu mi ngi ci xat-xat yi wax nañ ne bu masaana sëlmal jenn julli li ci ëpp dafay tombal mag ndax xam nga mag dafa am méthode bañ koy jàngale ñun dañuy jàpp ne ku gëdduwul sa téere dem ca majaalis ba rek jàngoo waaw waaye jotaay yi ñuy def nii am njàng la ndax dajale la nañ ci loo xam ne tey te mën ngaa jàng lu baree bari te doo ko xam euh, ñu indi ci yan tomb rek ci ni sëñ bi daan jàngale ci méthode boo xam ne dafay gaaw ba noppi dajale lu bari wax nañ ne am na bis mu tomb ñetti tomb daal di wax ne nit ki yaa ngi nii ci digg bi àdduna ma nga nële ci sa kanam dee mi ngi nii ci sa ginnaaw. yow nit yaa ngi nii dàq àdduna te faw mes rek maanaam àdduna da koy dàq te doo ko jot xel woo mën a daw doo ko jot waaye de mi ngi sa ginnaaw jëlee dàq te faw muus rek muus mooy jàpp bu dëgër da ngay def gone goo xam da nga ko bëggoon a jàpp mu daw nga daw ba bëgg koo fiir téye ko da nga koy téye ba noppi najaale daal ne yow mi nga xam ne yaay nit nag boo amee xel te yeewu da ngay dëpp daje kii di kii di la dàq te xalasaat laa jot te bàyyi kële nga xam ne da nga koy da koy dàq te te te moom faaw mes rek loolu muy jàngale mu gàtt ba doppi dajale lu baree bare loolu nu mën koy bàyyi waale xel ni mu ko waxee woon ci sëñ Mbàkke Busu ne ko Mbàkke Busu yaa ngi nii li nga bëgg ngi nii li nga ragal ngi nii waaw Mbàkke Busu yaa ngi nii ndigal yaa ngi nii tere yaa ngi nii li nga bëgg ngi nii li nga ragal a ngi saa ci ndigal li nga bëgg dara mutumaa geesoo ndax ñu bokk fu ñu jëm ma nga ne sa waaye fee la jëm moom comme yaa yow mooy na bu ma geesu demal rek saa soo ko tere li nga li nga la mutumaa euh, mutumaa mutumaa bàyyee xel ndax bokkuñu aw yow kon loolu it di ay njàngale yoo xam ni sëriñ bi da daan jàngale mag ñi di leen ko tombal ñu di ko uh, jël kon boo xoolee yarub sëriñ bi dana am juróom-benn yoo xam ne da koy da koy yóbbaale juróom-benn bokk na ci ak sumoliya maanaam wàllu yaram sëriñ bi bu lay yar dalay yar tarbi takun tarbiyatan at tarbiyatu tarbiyatan saamina boo xam ne nii sa sa jawaane bu yaram yépp lay yóbbaale euh, ci wàllu lam lay jox nga di ko lekk ci wàllu physique lam lay jëfloo nga di ko euh, jaamoo loolu lépp dalay dimbali ci sa wàllu kattanu yar niki noonu umumiya yar bu matale xam nga sëñ bi daaraam amul xaj ak seen ñu ne fii pël yi képp lañ fi euh, yar wala ñu ne séeréer si képp lañ fi yar wala ñu ne ñi sant bàkk képp lañ fi yar déedéet ñëpp lay boole rek yar loolu mooy euh, yar boo xam ne da xumóomi yela ni ki noonu kumooliya maanaam kiñ yar ba noppi ñu naan yar bi dafa am lu des déedéet yarub sëriñ bi loolu du ci am waaw yar bi day doon euh, yar bu matale nga xam ne mboolem secteur yëpp wàllu gu nekk dañ koy yar ci moom ni ki noonu alamiya mooy universalité yar boo xamante ni si ni foo dem da nga koy fekk gis nga euh, murid yi euh, fu ñu dem dañ koy tudd Touba Touba New York Touba Italie Touba France lañ la ñuy dundee ci Touba boo fa dee loolu lañ ciy dund waaw sañ-sañ yi ñu fa am ak xasida yi jàng ci mbedd yaak yépp nga xam ne loolu la Sëriñ Touba bëggoon nga xam ne day bëgg bu noppee ci nit ki kenn du la mën a soppi ci àdduna ngërëm xam nga du doon loo xam ne dañ koy làmb di ko dajek yu mel noonu ngërëm du lu dul defar nit ci ba mu weesoo yàqu nga xam ne ku mën a jaxasoo ci adduna ak loo mën a yor ak loo mën a gëm yow li ngay gëm gëm nga ko ba noppi ciment nga tooy nga benn yoon loolu la sëñ bi doon doon doon liggéey moom moo tax loolu ñu naan am murid dafay dëgër bopp nga xam ne foo mën a dem ak mbooloo ma lu luñ lu luñ luñ dëgër dëgër yow tiwul yow la nga nekkoon da waaye nag dëgër bopp yi nag ci ci ci ci ci ci lu baax la ndax dañuy wax ne dëgër bopp ak déjërle dañoo nuróo bokkul bu dee lu baax da nga ciy dëgër bopp bu dee bu dee euh, koo xam ne dafa dafa nekk ci lu mu nekk ba noppi dëgër cat moom lañu wax lañ naan wax na kii dafa déjërle dafa déjërle moo tax ma waxee ne kon murid bi war naa dëgër bopp bokk na ci ya yaru sëriñ bi da koy am maanaam yar boo xam ne dafay sax di jox ko jalaatoo ni mu ko misaale woon ci bàll fañ fi mu ne ballafal yi bari nañ ballafal yi bari nañ sëñ bi euh, sëñ saa yu daana ko misaal daana wax daana wax ne bu leen yaakaar ne nekk ñiin fi nekk dama leen a bëgg fee téye boo fi jógee lépp jeex wala bu ngeen fi jógee lépp jeex di ko misaal da ngeen a mel ne xalwa ñu jël teg ko ci fourne bi di ko boyal su fi jógee fu mu dal war na faa mën a taalub nga xam ne benn fourne la woon waaye léegi wenn wa rek bu mu fa jógee mën naa taal daay loolu mooy euh, bi nga ñëwee ba defal fii ba noppi war ngaa dem samp mbooleem la la la wër nga taal ki noonu euh, ci yari sëriñ bi kon loolu mooy juróom benn yi nga xam ne moom laa ko doon wax nga xam ne boo xoolee ci biir yari sëriñ bi loolu lépp da cay dugaale kon bu demee nii ban jeexeet la mën a am wàlluk social wàlluk économique wàllu li ñuy wax taxaasab muy parparloo yooyu yëpp sëñ bi da ciy liggéeyam suñu xoolee wàlluk parparlooy sëñ bi euh, daana jël koo xam ne bokku leen euh, tarixa mu mu jox leen ngeen dencante wala li ñuy wax léegi du sàngam tëgg la du sàngam ràbb la du sàngam nangam ñeeño la mu jox leen ngeen dencante wala sax mu seexal la mbooloo topp la waaw nga xam ne li muy def du ko du ko du ko def xëj seel amu amu ci parparloo wàllu parparloo boobu ci wàllu masaahib yi euh, dégg nga mu ne euh, a'immati fil fiqhi maalikul ali wa saafihi wal hanafi wal hanbali samay a'imma ci fiqh mooy maalik ak saafihi ak hanbali ak imaamu ahmad bu dee ci tarixa wala parparo dégg nga li mu wax ko sawa'un intama ila al-jilani aw intama li ahmad at-tijani aw li shiwa'uma min al-aqtabi is kulluhum qatan ala sawabi kenn ku nekk ku ko topp rek mu yóbbale fa nga bëgg fa nga fa nga bëgg dem niki noonu wàllu économique xam ngeen ne murid yi mën naa wax ne yarub sëriñ bi moom moo doxal réew bi mboolem secteur boo fi dem yëngatu murid yi fës na fa fasaay goo xamante ni si euh, lu baree bari moo ko fi dugal mboolem ñi ëpp capacité ci réew mi wala ñi nga xam ne ñoo am madda maanaam madda wàllu alal ci réew mi boo leen xoolee ay murid lañ loolu it ci yarub yarub sëriñ bi la wàllu culture mooy euh, gëm li nga doon li nga doon nga nga nga nga di ko manifesté woo boo xoolee colu colu murit colu murit nga xam ne euh, xam nga kitu solu bàyyi laatam takku maxtoom kenn du ko gis naan ko murit nga wala wala lan nga wala ki sol bàyyi soxe moom wala ki sol ñetti morsaam wala yeneen eh, loolu murit ñoom ñoo ko jagoo loolu lépp it ci yarub sëriñ bi la kon léegi bu demee nii ana nan lan war a def mooy xanaa jéem a koo téye nag bu baax suñ fukki loxo sàmm ko ba jofal ko ca nanga xam ne noonu la ko bëggee xam naa ñu ngi jégg lu baax lu parawaroon ëpp na sax lii ci ñu man koo bokk ak yéen jéglu wax waxtaan ni mu doxee xam ngeen ne doxuñ ko ci programme ta taxirul mutaqaddim wala taqdimul mutaaxir def nañ ko ci lu ci bari waaye loolu ni thème bi demee la thème mu tërbiya buñ la ci dee waxtaan lu ci bari da koy yëg rek di ko wax waaye du looy yër sax di ko wax mooy tax il faut noonu rek lay mën a demee kon ñu ngi ñaan suñu borom defal leen tawfeex te defal na ko te ñu yàgg koo ànd ay at waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil di rafet waxtaan bi di wax ni am nañ ci lu kawe kawe njot di la ñaanal yàlla mu guddal saw fan wéral saw yaram ca bàyyi la ak sam xel liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njot am solo bu waxtaan bi am solo tax na ay laaj yu bare bari gunge na ko waaye njëkk ñu ñëw ci laaj yi dañuy jox sëñ Xaadim Diouf mu def ab taxaw seetlu rek ci tomb yi nga doon waxtaane su ko defee ñu soog a ñëw ci laaj yi sëñ Xaadim bismillah sheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim uh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen ziyaare di sant bu baax sunu waxtaankat bi nga xam ne moom lañu tànnoon ci thème bu am solo bii muy waxtaane te ni ko waxee yaakaar naa ne uh, lépp jaar na yoon muy yar bi Sëriñ Tuubaa daan yare ak jeexi jeexitalam bu ñu nee yar bi Sëriñ Tuubaa daan yare nag euh, loolu mën nañ cee déggee déggin yu baree bari comme ni mu ko àndee ndax euh, Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu euh, boo jàngee ci ay bindam nekkut koo xam ne dafa jékki-jékki rek tàmbale doxin wi nga xam ne moom la ubbi mu yoon wi mu ubbi mu doon yoon woo xam ne moom da koo ubbee ci sagos boppam waaye ni ko waxtaankat bi waxee sëñ Baye Diagne sunu borom moo ko jox ndigal wane ko ne wan ko ne ko waxal mbindee fi ne leen ab yarekat la ab wéerukaay la ab muccukaay la ab rawukaay la amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzaun faman arada al xayra fi kiltay daarayni falyalus bi loolu bi mu ko defee ñi nga xam ne ñoom la sunu boroom def ñu war a wuyu wooteem boobu bi ñu ko wuyusee mu tàmbale nag di leen defar sëriñ bi fekkoon na fi jàng alxuraan sëriñ bi fekkoon na fi ay jàkka sëriñ bi fekkoon na fi ay jumaa waaye lii muy tarbiya mën nañoo wax ne moom la fi fekkutoon tarbiya mooy defar nit ki ba bu jugee fi mu fi mu nekkoon fu mu mën di dem mën di defare moom la sëñ Abdou Lahad Mbacké daan wax ne Sëriñ Tuubaa mboolem ñi àndoon ak moom kenn ku ci nekk jafal na la taal na la ba foo mën di demit boo mënta jafalit da nga lakke nga xam ne ñoom kenn kum ci defar foo mën di dem nit ñi xool la kese daañu xam ne yow mii defar defar defar nañu la jag jàng mu mel ni ki loolu lu am solo la Euh, man ni ma ko gisee toujours maanaam ki ñu defar ki ñu tarbiya ki ñu jaarale ci yoonu tarbiya comme ni ma ko àndee sànq ci ci xaaji tarbiya yi mooy ki ñu joxe ci daara yi tarbiya ñu defar ko ak ki fa jaarut man toujours ni ma koy ni ma ko mën a misaalee ba mu tolloog dégg mooy nit ki nga xam ne citoyen la ba noppi wëlbatiku dem ci armée bi ñoom dina moom ñu ñu tàggat ko foofu defar ko ba mu xam lan mooy àq réewam ba bu ñu jugoon di song réewam xam gi mu xam ne réew mii réewam la dana ko jaral bakkanam nga xam ne amaana du ko jaral citoyen simple bi nga xam ne day dund ci réew bi rek koo xamante ne nekkul ci armée bi noonu la itam ki nga xam ne dañ noonu la dongo tarbiya bi ki ñu jaarale ci tarbiya noonu la mel wuuteeg xaw a wuuteeg kële tuuti ci ci ci ci demin ba tax na kon yaakaar naa ne ki ñu defar li muy mën mooy bu fa jógee fépp foo xam ne dem na fa fépp foo xam ne teew na fa lañu ko defaree nañu ko defaree ca fa mu nekkoon war naa fexe ba fa mu fa mu nekk mu fexe ba loolu tasaaroo ci ci mbooleem ñam fa fekk loolu nag yaakaar naa ne li mu ci àndi nii am na solo trop euh, am na am na benn ku ma mës a dégg mu wax ne tarbiya ci jamono yii boo ko xoolee euh, ci ñeenti arefam yi ñeenti ñeenti mbir yi ñoo ko yàq mooy télé yi mu ne tarbiya mooy taag yi mu ne télé yi bokk na ci li li yàq ak tarbiya ndax bu njëkk nit ki daan nekk ci daara ji xëy na yar bi ñu koy yar di ko wattandiku loo seetaan yu mel noonu ngir mu di fa jële ay jikko léegi mel na ni daanaka loolu xaw naa jafe tuuti ndax dangay gis koo xamante dongo boo xamante ne day nekk ci biir daara ji waaye moo lay gën a xam programme yi daw ci biir télé yi beneen bi ci topp mooy rajo yi daanaka boppalal koo dem da nga ko fekk rajo xibaar yi xew ci réew mi moo la koy gën a xam te moo la koy gën a yittewoo beneen bi ci topp mooy baagi mooy mooy billet yi billet yi mooy xaalis xaalis daanaka ñi nekk ci yi léegi daanaka ñu ci ëpp ñoo ko dàq wut ni ci biti loolu bokk na ci yàq yàq tarbiya léegi beneen bi ci topp mooy yaagi mooy yaay yi yaay yi mooy jigéen ñi ñoom yaakaar naa ne ku nekk di tarbiyewu boo defu ndànk daañu la jëlee ci daara ji te sa waxtu ñor du jot man ma dolli ci beneen muy taa muy muy téléphone yi kon yooyu yëpp bokk na ci nga xam ne dugg na ci biir daara te doon na yoo xamante ne da ko yàq te wax na ko léegi euh, boo demee ci daara yi dangay fekk ñoo dàq yar léegi ci jur gi ñoo dàq toppatoo seen bopp te yooyu yëpp nga xam ne xëy na mën naa doon loo xam ne day gàllankoor nit ki ba nam war a defaroo ci daara ji du ko defaroo te daara foo xam ne la dañ fay defaroo ci wàllu wàllu wàllu wàllu ruux ni mu ko àndee ak wàllu jikko yooyu yëpp bokk na ci nga xamante ne day defar day defar nit ki nga xam ne day defaru ci biir daara yaakaar naa ne li mu ci andi xëy na lot naa ci ci ci ci andiwaat lépp waaye ñoo ko bokk dégg déggandoo te waxtaan wi am na solo euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex yaakaar naa ne laaj yi mooy gën a ëpp solo sax sama sama wax euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw xam nga mën ci si ab soxla si taxaw seetlu bu am solo boobu. sëñ Mbaye Diagne ginnaaw bu ñu la sante mbokk yi déglu nañu waxtaan wi te bàyyi nañ ko xel lool mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi dafa doon laaj rek looy labiri ñi nga xam ne dañoo jël xasida yi rek di ci tarbiyewu ak loolu bu ñu koy def itam naka la su koy def jërëjëf Oustaz Mbow euh, borom laaj boobu laaj bi laaj am na solo lool xëy sax bu ñu ko temps bi mayoon dañ ko boole ci biir liggéey bi waaye xam ngeen ne loolu dafay lu xew nga gis koo xam ne danaan la man xasida sàngam moom laay tërbiyewu xam ngeen ne wax naa ko ci biir tërbiye dafay laaj dalil maanaam koo xam ne ni danaan la defal ni bàyyil li di xam yi gën ci yow mu di la ko digal di xam yi nga xam ne gënu ci yow mu di la ko tere ni ma ko waxoon wa sawmu li sar'i wal xumuuli li mubtaxi sufrati wa tafdili bu dee koo xamante ne si nii lekk la bëgg ñu da ko woorloo bu dee koo xamante ne si nii ak siiw la bëgg ñu di ko pine ak di ko teg foo xamante ne si nii yooyu dana du ca jot niki noonu ni nga ko waxee xasida mën naa tërbiya waaye nag duñ wax ne doy na sëriñu tërbiya doy na sëriñu tërbiya duñ ko wax mënees naa wax ne it kawe na sëriñu tërbiya kawe na sëriñu tërbiya ndax sëriñ bi moo ko bind mas na koy laaj mas nañ koy laaj ci tontu yi laaj nan la ko kawee mu ne sëriñu tërbiya dalay lay digal dina tere te xasida yi moom yow yaa leen di jàng rek ñoom ñooy def ñoom li ñuy def ci yow xasida yi boo ko dee jàng da gis li ñuy di ñuy def ci yoon waaye kenn ku ne xam na ne su yoxu tërbiya yi am nañ ay sas yoo xam dañ koy sas ñii tërbiya naan la jàngal xasida sàngam xasida sàngam bu ko laal suñu saa yu am na ci xasida yoo xam ne daw ko nangu waa këram ko laal daana ko daana ko def sax léeg-léeg nit kurus mu laaj la loo ciy wax nga ko ko sallahu alayhi lu leen dal yii moo leen koy teg ndax da gis nit ki jekki-jekki ci àgg ci foo xam ne nii wala mu ciy daanu yoo xam ne nii fekk ñàkk ñàkk caa tukk digal moo ko moo ko waral ah, mas na maa toog am ko koy wax ne ko dama bëggoon di jàng ñaar fukki isi bi alxuraan ak ña ak nuuru ne ko ak sax ne ko dama ko bëggoon def boo ab ab ab doll sëñ ko sallahu day alxuraan ji xasida boole loo mënu ko di la ko dolloo waaye ñoom ñaar loo ci jàng lu mu bari bari doyut loo ci jàng lu mu bari bari doyut waaye nag jubluwuma la koo jëloo nga di ko def ab donn di ko jàng fii ne kooku bu ñu ko bawoon noonu da di boole boo waxee mu ne sëñ Saliou moom moo ci jox ab digal di ko di ko kon li ci ëpp solo mooy xaside ci jàng donte sëriñ bi joxe ni digal ci xaside yépp goo ci mën a wóorlu ca ca ca sàkku ci ndigal ci sëriñ nga di ko def waaye xaside goo ci jàpp moom euh, wér da la rek da yóbbu fa gaa yu baax yi àgg kon daal xasida ni ma ko waxee léegi dee su ko def ab sëriñ moom waaye na eh, dana tërbiya te moo kawee na sëriñ tërbiya ndax loolu mbindum sëriñ bi la kenn da ko weddi waaye li xew nga xam ne da nga gis koo xam ne nii day jël ak xasida même buy julli buy julli fi mu war a wax alxuraan moom xasida la fay am na ñoo xam ne nii eh, bu ñuy julli ñoom dañuy toog fee ca sàppe fële ca gannaaw boo waxee ne ah maa ngi julli ndax moo ëpp doole julli sax waaw yooyu yëpp xër rek xër rek ak ak ak ñàkk xam nag ñàkk bo bokk na ci waaye euh, ñii julli kenn daqu leen jàng xasida dañuy julli di jàng xasida di woor di def yeneen kon yow boo dee jàng xasida julli woo wóoroo defoo leen loolu yow benn mankaa la ci yow te mën naa am sax mu mu dikkale leneen jërëjëf sëñ Mbaye Diagne noonu nga ko waxee nu am solo la ndax da ngay gis koo xam ne léeg-léeg day wax rek jël ci misaal ni man jaalibatul maraax yi rek waaw moom nga xam ni wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaali indi wa ci rabbi day tax day mel ni naa ni loo mën mën a jàng xasida maam Cerno Ibra Faati moo ko dàqu na jàng fop te teewut boo xoolee kon di lu war a bàyyi xel bu baax te ndaw ñu bari fi ñu toll loolu moo ngi leen di bëgg a yóbbu waaw nit day am sëriñ bu wér bu mu jébbulu di ko ziyaare téewul ak jàng xasida yi dara ah, mbokk mi mu ne laaj ma xam ndax daaray tarbiya mën naa am ci lu dul jàng wala boole tarbiya ak jàng lu ci gën da doon sàkku yooyu nga laabireel ko ku baax ndax daa mel ni dégg na lu mel noonu sa biir waxtaan ah, jërëjëf loolu mën naa nekk mën naa nekk waaye tarbiya dañuy wax ne jàng ca waaye boole tarbiya di jàngale ak liggéey loolu mooy yoon wi nga xam ne moom la fi sëriñ bi indi képp kuy tërbiya tërbiyatu Seex Xaadim moom da ngay boole liggéey ak jàng ndax loolu mooy li nga xam ne moom la santaane sëriñ sa da daan misaal euh, tërbiya ci kafe daal di wax ne kafe de mën ngaa am doom yi am suukar si boo amul ndox doo mën a naan kafe soo amee lépp te amoo ndox dooma mën soo amee kafeek doom yaag yépp te amoo suukarit doo mën naan kafe daal di wax ne ku bëgg a yóbbu lépp da nga yenu lépp kon euh, tërbiya euh, ci misaal moom la kon da ngaa war a boole jàng ak liggéey euh, fi fi nga xamee ne nag fi nga mën a tërbiya nit ki te doo ko doo ko doo ko jàngal mooy fi ma leeraloon léegi mooy kii nattu nga ko ba xam ne maanaam moom alxuraan du ab cëram alxuraan du ab cëram ndax nit ki ñàkk a mokkal alxuraan te wut a jàng waaw lu métti métti moom war naa jàng war naa jàng nit noonu su fekkee ne it da koo da koo lànkoon ci ak ndawam bañ ko kooku it ni ma ko waxee léegi boo ko ci forcé ndax boobaa am na leen lu mu fi gën a mën a ame ci nga sukkandiku rek ne dafa war a ame lii rek waaw su fekkee nag nangu ne yépp moom la gën mooy nga nga booleel ko yépp kon daal kii tërbiya war naa fexe ba daara ji lépp am fi lépp am fi ndax ni ma ko waxee léegi sëñ bi ci yim boppam demoon na ba jëmmi jamono mu ne woon dafay génne njàng mi te booba la ko waraloon mooy dafa gis ne gone yi ñu ngi daw te li ko waral mooy njàng mi ñu jàng moom lañ mën di supporter waaye bi mu xoolee ay wax ndeem gis ca lettre boobu damaa fàtte woon mm, yax ba waaye mu ngi doon alayya ghamatu man yata'allamu tilamisati eh, eh, bi man fihimul xabiliya li wajhil karim loolu mooy nasub yax euh, lettre ba gis naa ko euh, war na ma ma taxawal ñuy jàngal samay dong ci ci ñi ko nangu ngir jëm yàlla ci ñi ko nangu ngir jëm yàlla moo taxoon ma ne xabiliyee boobu lu ci am solo la lu ci am solo la. jërëjëf sëñ Mbaye Diagne sëñ Moussa Ka radiyallahu ta'ala anhu wàllu tarbiya indi na ci ay abyaat yu bari yoo xam ne boo demee ca wasiyatu niswaan da nga fa dégg mu di ci wax lu bari.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 te kat du masa wute wooteem yàlla Seex Bamba noonu na kuy wuyoo aw santam euh, ku Seex Bamba noonu na kuy kuy kuy wuyoo aw santam te doo wuyoo santaaneem doo ko santu yowmal xiyaam buy tàbbi doo fa tontu te buy dugal saadix ya doo ca doo ca tontu euh, wax na ci lu bare bari ci xeeti tarbiya yi kii mu ni dafa gis suñ jamono ji tarbiya mel ni lu xaw a manqué lool mu doon wax looy labiré bokk yi ngir ñu man koo dellusiwaat ndax tarbiya day lu am solo ndax amub yara yi li am solo ku ko amul amoo solo euh, sëñ bay jaxati wax na ci lu bari mu ne nag loo doon labiré ngir ñu mën a fexe ba tarbiya si siwaat waaw loolu mu wax am na solo muy tarbiya fi ñu toll ci jamono ji manqué na lool lool lool lool moo tax ma naan bu ñu yeexee la daloon sunna dana dal suñu yoon dem ba ba ba ràpp bañ ko yeesalaat loolu moom bu ñu yeexee rek danañu dal ndax Euh, doxin waa nga xam ne moom la sëriñ bi indi woon ñiy sàcc ñi ci sàcc lu bare bare bare bare xam na am na lu ma ci doon ñu léegi kon euh, li ci amaat solo mooy ñu ñu dekkalaat sànc yi ñu dekkalaat sànc yi ndax moom dëkk yi moom kenn mënu fee nekk di tër bi moom kooku moom moom ñun ñëpp ko xam ni moom mboolem ñi ciy maase di yëngu wóor na la ne gone yi moom loo def ci ñoom internet bi génne wat ko ak jaxasoo gi ñuy jaxasoo góor ñu jigéen ñi ndax xaala bi maanaam tolluwaayu nit ki yow doo ko mën a takk waaw dalay wóor ne xale bii am na lu muy yëngu te waxumoo ci dara fi muy fréquente doo ko xam bala nga ko xam nga di leen laaj ci euh, film yi nga xam ne wala théâtre yi xew dañ koy suivre ba xam fi mu toll te yow yow doo xam waxtu wan waxtu la ñu jógee ci daara ji xanaa waxtu wi ñu war a lekk mënuñu ñàkk lekk di il faut ñu dem lekk léegi ci diggante boobu dana la wër am nañ ci ak farlu goo xam ne nii lañ ci war a xam lépp ñu ngi koy xam bisi alxames ak ajjuma yi ñëw nga xam ne euh, yëngutu sëñ daara bi mooy bu nekkee ci biir dëkk bi ñàkk jot gi tënk ko kon boobaa il faut donte genn daara lay doon yóbbu ko ci àll ba kuñ fa war tërbiyee ñu tërbiyee ko it loolu moom yoon yi war na ko war na ko taxawaat baax a baax a baax a baax mooy daara yoo xam ne dañuy génn ci dëkk bi ci àll ba am bii at bii at ba boobu ma doon wax ndax bii at bi lu ci am solo la su amut maanaam maanaam tërbiya moom day jafe waxuma nag ne du mën a am waaye day jafe daal. jazakallahu xayran sëñ Mbaye Diagne ci laaj yu am solo yi nga xamante ni tontu nga ñu ko ci tontu bu leer defe naa fi mu boo jëndee ab télévision yóbbu sa kër sax xale yi xam nañ ci loo xam ne yow mi seen waajur xamoo ko ba ci téléphone yii yépp boo ko seetloo ñoom xam nañ ci loo xam ne yow mi seen waajur sax kon xaw kon suba ñu ngi dal al ustaas Mouhamadou Lamine Diouf. Cuun Cuun Cuun Cuun Mouhamadou Lamine Cuun muy waxtaane gàllankoori jamono Mouhamad Cuun jërë ngeen jëf.